A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaah. Wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaah. Amma ba'du fa yaquulu Allaahu tabaaraka wa ta'aalaa fi suurati nisaa. Kon inshaa Allahu ta'aalaa. ñu ñëw fi nga xamante ne moom la ñu yemoon kon ci jataay bii ñu génn walillahi alhamdu wal gisoon nañu laayat aayatu bi ñenn ñi di wax aayatu tayammum waaye nag waxoon nañ la personnellement li gën dëgër li ñu jàpp ne moo gën a dëgër mooy la imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi solo fële ca suuratul maa'ida ne laaya boobu mooy laayatu tayammum walillahi alhamdu wal minna léegi nag gisoon nañ ko ci gàttal waxoon nañ la masala yi ci jëm nekkuñu di ko wax que waxoon nañ ko ci sawratul maayda wi walillahi alhamdu wal minna léegi nag benn mas masala lañ gisul woon foofu ta waxoon dinañ ci ñëw annoncé woon ko tamit bi ñu weesu mooy ci njàngin aw lamastu wala ngeen laal te ñu jële ko ci mawlaana abdallah ibnu umar radiyallahu taala anhuma te ku mel na al imaam ash-shafi'i muhammad ibn idris al-Muttalibi rahmatullahi alayhi moom itam d'accord ci jàng moomu te lool njàng mu taxaw la nag moo xam ne njàngin yu sax yi la de voilà bu kenn jàpp na naan non lu tax kii di njàng ni alxuraan si si njàng mu wér la sauf que léegi sauf que lool ko même Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhuma dane loolu jote la ci suñu borom jublu rek ndax alxuraan li muy kinaay gisoon nañu wa af waqad afda ba'dukum ila ba'd keroog loolu dañ ko fàtte woon wax loolu day kinaaya di wax mooy waxul lu leer li nga xam ne moom la doon wax te pourtant ci wàllu jote la doon wax ndax alxuraan wax ju rafet noonu la doon wax loolu lay waxe wuteeg ñi nga xam ne ñoom dañoo réew ba pare ñàkkuk te ñàkk teggin xamul ni ñuy waxe ba pare bëgg koo teg ñu naan waayaw liy diine ji nii la lii lañ war a wax alors que loolu yëpp wax seenum seenum ñàkk teggin lañ bëgg a mbubbali naan diine fii alxuraan di wax yooyu ba pare te ñépp xam ne lii lay wax te du jaar ci digg bi kon nag affaire yi loolu la quoi wallahu taala alam léegi kon al imaamu Shafi'i rahmatullah dafa jàpp ne waaw lamastumun nisa mooy laal jigéen ci la jële kon nag fii nii laaye bii day wane ne kon képp koo xam ne dafa laal jigéen yow sa njàpp lay toj bu doon dangaa amoon njàpp toj na moo xam sa yaay la wala sa doom la bu jigéen wala sa jàpp sa soxna la wala étrangère ñépp ci yem kooku boo xolaalee laalee yow sa njàpp toj na da ngay jàppiwaat léegi loolu ñoom lu lu moom loolu la wax kanta xanafiya yi imaam abu xanifa rahmatullah alayhi ñoom dañoo jàpp ne moom waaye yooyu yépp taxawul yooyu la laal jigéen noo ko laale fekk mën yu génnul waaye ma boo defoon ku ku nekkoon ak soxnaam sax mu def yaramu neen yéen ñaar ñépp dara ngeen laalante fekk dara génnul yow sa daraa toju voilà fekk yow mën yu kii euh, mas yu wala yooyu génnul sa daraa toju voilà ñoom nag ñoom ñëpp am nañuy layaa xam nga wax naa la Shafi'i yi rahmatullah alayhi fii la ñuy layee imaamu uh, Abu Hanifa rahmatullahi alayhi xanafiya yi ñoom dañuy wax ne xadiis sayyidatu Aisha radiyallahu anha bi ne woon moom bu yonente bi alayhi bu doon julli ci kii naafila guddi yu des fois da doon mooy fi mooy moom da doon tëdd ci kanamu yonente bi alayhi salaam yonente bi alayhi salaam comme que néeg bi dafa xatoon bu doon sëgg da koy da koy kobos da koy kobos mu xaw a puusal tànk yi mu daal di mën a sujjóot te bu jógaatee taxaw moom mu delloo wat tànk yi buy tëddaat bu buy waree sujjóotaat wala sëggaat kobosaat ko ngir mu puusaat ñoom ñu ne Hanafiya yi ne léegi déglul leen ma suñu mbokku Shafi'i yi rahmatullahi alayhi li ñu wax ñoom nee nañ ku laal noo laale sa njàpp roñ na mais léegi damay leen di laaj yonent bi sallallahu alayhi kon njàppam tojoon na bu yàgg loolu yëpp ne loolu manuñu ne non loolu yonent ma lay sarsam la non da loolu c'est pour li tax Sayyidat Aisha doon ko nettali tamit loolu c'est pour ñu xamee ci ne loolu manu la toj njàpp ma ne laal loolu manu la toj njàpp way gars yi wax leen ñu leneen lii toj njàpp loolu bokk ci léegi nag mu ngi noonu euh, euh, mu des cha euh, Maliki yi ak Hanbali yi rahmatullah alayhi ñoom seen wax presque am na benn wuti bu ndaw mais presque mën nañ ne benn la quoi mooy globalement quoi bañ a dugg ci détails yeeg yooyu bañ ñu guddal mooy ne ñoom nañu ne non laal daa am laal am quoi mooy ñoom dañu dañu séparer laal yi ñu ne bu dee ne soit nit ki cas yi moo mën a am nit koo xam ne dafa laal benn jigéen te bu koy laal mooy def cee soxla woon am bànneex ba pare mu def ko kooku benn cas mu am waajoo xam ne moom euh, dañu doon mooy waaw. danoon laal ngir am bànneex laal na am ci bànneex loolu mooy kaa bu njëkk bi beneen kaa bi mooy danoon laal bëggoon ci am bànneex laal na waaye amul ci bànneex kooku mooy deuxième cas am ñoo koo xam ne dafa laal uti moom laal bi benn dajeeg benn jigéen laal nga loolu mu ci bànneex ñu ne kooku benn kaa mu am koo xam ne comme kaa mel noonu la tayu ko de dafa dafa dafa sëgg rek wala génn jàdd fenn laalanteeg benn soxna mais xam nga loolu jubluwu ko ci mais nag am na ci bànneex ñu ne waaw kay ñeenti cas yii ñoo am léegi nag déglul cas bi nga xam ne mooy bu njëkk bi ki doon laal ngir ba pare am ko ci moom nga xam ne moom da doon laal ngir am bànneex mais amu ko ci kooku yi jàppam koñ na parce que innamal a'malu jëf yi la niyaat yi ci yéene yi la tëru mu des kan ñaari gaay ci des mooy gaay yi nga xam ne ñoom dañoo laal tay yu ko woon ñu ne nag kaay parce que dañ lay wax ñu tojle ba pare ki nga xam ne moom dafa laal mooy tayu mais mu am ci bànneex ca gannaaw kooku njàppam toj na kenn kese la njàppam dul toj mooy ki nga xam ne jublu ko ci te amu ci bànneex kooku moom njàppam tojul ñu ne voilà affaire bi yëpp loolu nag ñu ne ñun lii nii ci ngay man a boolee dalil yépp li nga xam ne mooy xadiisu yéen xanafi yi rahmatullah aleykum dëgg la waaw yonent ma ne saa saa ma doon julli Sayyidatu Aisha di ta tëdd ci kanam saa bu waree kii puus ko mooy loolu de toute façon jubluwu ci mooy loolu noonu du loo xamante ne parce que falee fallait mu def loolu ngir mu puus mu mën a jul kii mu mën a puus ngir mu man cee te amu ci bànneex amu ci loolu lépp da doon julli loolu la doon def kooku ku mel noonu moom loolu garawul voilà kooku moom njàppam tojul te loolu amaana mooy li nga xamante ne mooy li gën a dëgër waaye waxu xanafi yi tamit daal dinay dëgër ci côté boobu selon ñoom ni ñu gisee loolu moo tax léegi nag euh, euh, waxu xana euh, Shafi'i yi rahmatullah dafa indi beneen wax boo xamante ne ni gars yi <laughs> buñ demee ci aj gi raj-raj loogi xam nga ni muy demee léegi waru noon a demee noonu mooy nii muy demee noonu Makka nga xamante ni nii nga gis gars yi bon gars yi dinañ fexe man gëm naa ne organisateurs yi dinañ fexe def lu ne pour jigéen ñi góor ñi bañ di raj-rajloo ci kaaba gi mais ku gis image yi xam ne loolu day am léegi waxu Hanafi Shafi'i yi rahmatullah problème bi foofu lay nekkee mooy waa léegi te ñoom Shafi'i yi bokk nañ ci ñi nga xam ne dañu ne <laughs> am am laab charte <laughs> la mooy dangaa war a am laab bala ngaa wër kaaba gi léegi nag problème bi mooy ñoom li leen di poser problème foofu mooy waa léegi waa ji nga xam ne daa jàpp am ni laabam di di wër léegi jigéen ñi bari fa góor ñi raj raj loo bi ñu laalante mais léegi kooku yéen kii façon moom la te bu boobaa mooy léegi daa war a jàpp loolu beneen problème la boo xamante ne nii buy gaaral ñi nga xamante ne nii ñooy Shafi'iyya yi rahmatullah moo tax ñeen ñi ne noon loolu daa bokk ci yi nga xam ne mooy xat-xat bu amee amoo dara sharia day indi yomb-yomb bu boobaa suñu mbokk xanafiya yi li ñu wax looloo moo fii sës te amuñ leneen luñ def ndax manoo nit ki tout le temps nga naan ko demal jàppi ah voilà moo tax bu boobaa yow lii ngay wax dàqul ñun li ñu waxal parce que lii daa nekk ci loo xam ne façon nécessité la voilà façon loo xam ne mooy dafa nekk ci xat-xat boo xam ne mënu la def lu noonu parce que mënul à chaque fois di jàppi te moom du ci man dara day ñëw di wëraat après yu bari biñ koy fi muy laalee soxna loolu dajee man dara léegi nan ngeen kooku manuñ tout le ñu naan ko kii waaye loolu mooy daal anarchie boobu xaw a façon anarchie xaw ma laa koy tudde gi am màkka noonu loolu moom da toute façon mais Medina nag affaire bi du demee noonu foofu c'est beaucoup plus organisé peut-être bon Makka beneen affaire la peut-être mu gën a naqaree organisé wallahu ta'ala daal alam kon nag suñu borom tabaaraka wa ta'ala di wax ci laayam moo tax gisuloo ilal ladina mooy gisu yéemu waaye yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax gisuloo ilal ladina ci gaa yi nga xamante ne nii uutoo joxoon nañ leen nasiban ab cër minal kitaab yi ci téere mooy borom bi yónni woon na leen téere muy yahud yii nii surtout ñoom la doon wax ak chrétiens yi mais surtout yahud yi la wax fii ñoom nga xam ne ñoo newoon Médina yashtaruna ñoom dañu koy jëndee ad-dalalata li nga xamante ne mooy ak cànkute ñoom daal moom la ñuy <laughs> moom la ñuy mooy ak cànkute la jënd ci yiw mooy nekk ci seen riir gi ñu ne ak ak ak rëy googu nga xam ne ak bañ a nangu dëgg moom lañ jënde kan leeruk lislaam gii nga xam ne moom la fi seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam indi ñoom ñoom moo leen gënal ñu nekk ci seen réer googu ak seen réeréelu gi ñu daal di gëm yàlla voilà mu ngi noonu wa yuriduuna ba pare ñu namm an tadillu sabila ñoom li ñu leen bëggal dëgg-dëgg mooy yéen jullit ñi ngeen mooy yoon wi mooy ngeen nekk ñoo xam ne da ngeen a sànku ni ñoom kon nag affaire baa ngi noonu le mooy yahud yi noonu la mooy dañ doon gëmuñu ba pare fexe gaa yi bëgg gaa yi génn ci diine ji quoi naan di gëmloo ne ñoom dañoo xamoon parce que ñoom boroomu téere lañ léegi nag man ci jaare di nax nit ñi ñu boroom nag loolu rek képp koo xam ne man baa nuuran bi dujaa fa sayan damu man képp koo xamante ne nii baa dafa jaay ñëw daal di fekk ki nga xam ne ci marché bi waa joo xam ne dafa saam saamu réeram nga ñëw jël sa leer ne ko sa saamu réer bii de laa bëgg nga weccee ma ak sama sa sama leer gii ma yor kooku de fa sayan damu xel séef naa nekk koo xamante ne nii day rëccoo lëg wallaahu ta'ala alam mu ne wallaahu te borom bi alam mooy ki xam dëgg-dëgg bi adaikum ci seen noon yi yéen muy façon yahudi yi nga xam ne li ñu bëgg moo yéen ngeen sànku voilà mooy génn leen ci diine jii te nekk ay yéeféer comme ñoom mais bu ngeen yéen nekk yéeféer du ngeen nekk yahude parce que ñoom dañoo fermer seen bopp ba jàpp ne fii mu ne li baax ñoo ko yor te kenn pour nga dugg ci mais loolu quoi loolu xeex bu mitti la jafee dugg ci seen diine ji mais daa yéen nekk leen leneen te bàyyi leen ci li leen neex te bu leen kenn wax lii xaraam na mu ne wallaahu te borom bi alamu mooy ki xam dëgg-dëgg bi adaikum ci seen noon yi wa kafa billahi te doy na nag ci borom bi tabaaraka wa taala waliyan ki nga xamante ne moo méngoo seeni mbir wa kafa te doy na billahi ci borom bi tabaaraka wa taala alhamdulillah nga xam ne moo leen di dimbali ci yi di leen ku leen dal kon nag alam